rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabihi fi fi fi fil baab asaani wal ishriin baabun fi nasiiha kon insha allahu taala tey ñu bi buntu bu bees ginnaaw bi ñu jeexalee jotaay bi ñu génn xadiis numéro cent quatre-vingts tijaale ci woon buntu bi nga xam ne moo doon wax garab gi ñu imaam doon présenté rahimahullahu taala ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy fi taawuni ala al wa taqwa dimbalante ci mbaax ci yiiw ak ragal yàlla ñu jeexaloon hadith sayna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mu jële ko ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di gisoon nañ hadith boobu walillahi alhamdu wal minna tey ñu ne comme niñ ko waxoon ñu war a ubbi buntu bu bees muy chapitre numéro vingt-deux buntu numéro ñaar fukk ñaar fukk muy garab gii nga xam ne ci tool bi moom lañu al imaam di génneel tey. muy baabun fi nasiha mu ne bunte gi fi nasihati ci li nga xamante ne nii mooy laayi biir waaw laayi biir gi nga xam ne moom la jullit bi war laaye biir mbokk jullitam nga xam ne an nasiha dafa nekk kàddu goo xam ne jaami'a la waaw dafa dajale mbooleem yiw yi da koo dajale mbo làmboog lépp nga xamante ne nit ki mbooleem yiw yi ka muy laaye biir mooy mbooleem yiw yi la ko la ko yéene loolu la ko bëggal moo tax mu koy laaye biir <clears throat> waaw ah moo tax leen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne amul ci kàddu yu arab yi comme ni ko al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy shara xadiis bi ñu war a gis bu njëkk bi ci bunt bi ci sa al minhaj sharh saxiixu imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne boroom xam-xam ni nee nañu ah mu ne wa laysa fi kalaami al-arabi kalimatun mufradatun yastawfi biha wala yustawfa biha al-ibara wala yastawfi biha wala yustawfa biha al-ibara an ma'na hadhihi al-kalima mu ne amul ci kaddu ci arab langue arabe beneen mot boo xam ne benn benn mot benn baat boo xamante ne man a dina matal danga koy wax mu tekki la li mooy synonyme la la bëgg a wax lool en général sax synonyme yi réellement amul waaye léeg-léeg mu jege ko lool waaye fii am baat boo xam ne nasiha ci baat wàllu arab kàdduk arab boo xam ne day day da koy mën a matal li nga xam ne mooy maanaawu baat bi loolu ñu ne amul waaw comme li nga xamante ne nii loolu lañ wax ci li nga xam ne mooy comme al falaaxu ak baat yu mel noonu al biiru ak yu mel noonu le waaw mu ne nag an nasihatu ñu ngi koy jële ci ci làkku arab min nasaha ar rajul sawbahu ida xaata mooy nit ki daal dinay euh, réparer defaraat yéreem bu ko ñawee nga xam ne day yéreem loo xam ne bu ko bàyyee par exemple bu ko soloon nañu wax ne daa sol yére boo xam ne dafa xotteeku fi côté pooj bi nekk waaw léegi nag le ko mu jël ko defaraat ko sellal ko ba li nga xamante ne dina tax mu nëbb la nga xam ne moo war a feeñ loolu le mu ne loolu la am na ñu ne foofu la jóge ñu ne nag dañoo melale jëfu ki nga xam ne mooy euh, laaya biir mbokkam kene moom noonu lay def day def le tout di seet rek di jublu ngir am loo xam ne day yéwénal mbiru ki nga xamante ne moom lay yéwénal comme ni nga xamante ne nii euh, euh, yére bi fi nga ñaw noon noonu lay nëbbe euh, xar-xaru yére bi xar-xar yi am wala dagg-dagg yi am ci yére bi boo ko ñawee ni nga xam ne doo koo gis nii de loin surtout du ci seetlu man na sax jege mais bu seetlu bu baax bu seetlu ne amoon na ay xar-xar noonu nga koy defaree noonu mu ne ki nga xam ne moom ngay laayi biir loolu nga ko bëggal voilà am nag ñu ne ñeneen ñu ne euh, nasiha ñu ngi ko jëlee ci nasaxatil comme bu arab yi bu ñu nee nasaxatil euh, al asal wala nasaxta nasaxta nasaxta al asala ida safaytahu min ash-shama mu ne mooy am na ñu ne foofu la jóge mooy euh, sellal nga xam ne mooy lem xam nga lem boo ko taata boo ko defee jële ko fi yamb yi fi nga def bu dee en tant que apiculteur waaw ki nga xam ne mooy mooy mooy toppatoo di ut di li li yamb yi di ko jële ci di indi tamit ay ay ay ay soit mu jële ko ci àll bi ci garab yi wala moom mu nekk koo xamante ne nii ay yambam lay ut daa am ay yamb tool boo xam ne dafay def loo xam ne day attire yamb yi mu indi fa tamit ay yamb yoo xam dañuy jur seen biir mu defal leen condition yoo xam ne danga fay mën a nekk loolee di génn ci ñoom te muy jur nekk yamb nekk lem rek lu mel noonu ne léegi nag xam nga boo ko jëlee noonu mooy euh, lem bi à état brut hmm, gis nga ni muy mel léegi nag nga fekk nga koy sellal ah nga xam dootul am benn taq-taq benn poussière benn dara loolu ngay def ne loolu foofu leen jële baat bi waaw ñu la loolu nag mooy tax dañoo melale sellalu nit ki bu dee day wax ci lépp loo xam ne triche la ca wax ja fexe mu sell ci li muy laaye biir nit ki waaw comme ni nga xamante ne nii yow noonu ngay sellale lem ji à l'état ba nga xam ne day neex a jëfandikoo waaw ba bu ñu ko indee ci marché bi hmm, mu nekk loo xamante ne benn doo ci defaat benn liggéey kon nag mu ngi noonu kon lool ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy an nasiha ah kon mu ne baabul fi nasiha mooy de bon conseil waaw bi nga xam ni jullit bu ne moom ngay defal sa bokk jullit waaw te yàlla kese tax kon nag alhamdulilah doon na tudde bunt bi taala garab gi nag comme garab yi fi romb yëpp ak tool bi moo alquran ak sunna la mu ne qaala taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul innamal mu'minuuna ixwa waaw mu ne kon borom bi nee na suuratul xujuraat aaya 10 innamal mu'minuuna ixwa dëgg way ngëm yàlla yi ah ixwa ñoom dañooy ay mbokk waaw lu ci borom bi rek fa aslihu bayna axawaykum wattaqu llah wattaqu llaha turhamun waaw dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk mooy aaya bi di la delloo nag di mel ni lay junju ne comme que loolu na nag sa mbokk ki nga xam ne sa dëgg-dëgg mbokk la nga xam ne mooy yow yaay moom kooku mooy kon mel ni dalay junju ne kon nag ka nga war a gën a conseiller war na wala nga koy conseiller ka nga war a conseiller mooy sa mbokk mooy waroo am barrière wu non yé c'est que ma ko waxee bon non nañ doy non chacun a pour soi Dieu pour tous déedéet yow loolu la barke sa bokk la sa seetu la ah wala yonent laay sa sàmm ne al mu'minu mir'atul way ngëm yàlla ji seetoo mooy way ngëm yàlla ni moom te nag yow doo seetu xool ci seetu bi laata ngay génn ah foo xamante ne bëgg nga fa paraître lu rafet sa sa sa sa sa nga nga nga feeñ feeñ gu rafet nga xool ci seetu bi gis ne sa lex bi kat laax bi nga doon lekk ci suba takk na ci lex bi noonu ngay génneen moom nooy def da nga koy dindi waaw boo mënee sax di jëlaatu diw def fa ndax bi nga ko laalaatee ndox amaana diw bi nga jotoon a diw du maate waaw gis nga noonu nga koy taarale sa mbokk nag loolu la boo gisee lu moom ci moom da nga koy laaye biir rek te yàlla tax du leneen waaw mooy amoo ci benn intérêt wu du intérêt retour sur investissement wala lu da koy def rek ngir yàlla xam ni kii sama mbokk la mooy man. te bëggoon naa lii mu nekk bu ma ci newoon moom mii xam ne maa ngi ci mu ñëw laaya biir ma waaw loolu la la aaya bi di jundaale waaw comme que yéen ñekkay mbokk nag kon nag fa aslihu na ngeen yëwénal bayna axawaykum seen diggante mbokkoo yi waaw di laayalante biir bu kenn ndax bokk loolu mooy yëwénal ci wàllu mbokkoo mooy di laayalante biir di nangoo waxante dëgg moo tax gis nga bunt biñ génn te buntu yëpp dañoo am ramification tool bi de toute façon lépp laale waaw lépp laale ndax min mishkatin wahida ci benn euh, ñoo bokk fuñ jóge muy an nubuwa bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy gis nga aaya bi ñu euh, gisoon suuratul asr te imaamul Shaafi'i rahmatullah alayhi ne woon inna an-naasa aw aktharahum fi ghaflatin an tadabburi haadihi suura ci baabun fi at-ta'aawuni ala al-birri wat-taqwa mu ne al imaam ash-Shafi'i gisoon nañ ko rahimahullah wa radiya anhu joo xam ne maanaawam mooy nit ñi wala ñu ëpp ci nit ñi dañoo nekk ci yëgadi ci di settantal saar bi waaw lan la saar bi waxoon illa inna wal asr inna al-insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr loolu mooy yëwénal diggante loolu mooy yëwénal mbokkoo gi il faut ngeen man di dénkante dëgg waaw déedéet waxante dëgg rek yàlla tax di laa ya te yàlla tax waaw kon nag mu ne kon fa aslihu yëwénal leen bayna axawaykum seen diggante eh, eh, eh, mbokkoo wattaqullah na ngeen ragal yàlla nag de ci lii mu leen wax def leen ko mu ngeen leen di de mu ngi di fuglu képp ku deful lii bal yemoo ci def ko mais ngay dox sax ci lu ko yàq ah na nga xam ne yow moom am nga problème dëgg-dëgg waaw mooy borom daan lay fuglu fuglu ragal yàlla mais nga xam ne mu ngi lay gis nga yàq mbokkoo gi wala di ñàkk laayu biir koo xam ne man nga koo laayu biir waaw akbar waaw kon nag mu ngi noonu de kon nag mu ngi noonu mu ne la'allakum bu ko defee bu ngeen ko defee rek turhamuna borom bi dina leen yërëm muy suuratul kii boog Hujurat euh, aaya dix mu ne wa qaala ta'aala ixbaaran an Nuux mu ne wa qaala ta wax na ta'aala borom bi nga xamante ne ba léegi mooy ki nga ki ixbaaran nekkoon koo xamante ne moom borom bi da xabaare an Nuuhin ci mbiru Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam lan la wax wa ansahu <laughs> ah mu ne Seydina Nuux dane wa ansahu lakum maa ngi leen di tadd ma leen di laay biir kese ñeel pour yéen sama xeet waaw lii la ci al imam di suuratu saar bi Araf la ne ay 62 ndax am ngay xam ne saar boobu mooy bi muy tudd euh, yonent yi alayhimu salaam bi mu neen laqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi fa qaala yaa qawmi u'budu allaha maa lakum min ilaahin ghayruhu inni axaafu alaykum adaaba yawmin aziim qaala al-mala'u min qawmihi innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin qaala yaa qawmi laysa bii dalaalatun walaakinnii rasuulun min rabbil aalamiin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun laa yoon borom bi ne woon laqad arsalnaa Nuuha yaataloon nañ ko ci koor gi ñu génn walillahi alhamdu wal minna suuratul A'raaf laqad arsalnaa Nuuha ñun dañoo yebaloon yónni woon yonent bañ naan Nuux alayhi salaam ilaa qawmi ja ñoom ba mu ñëwee fa qaala yaa qawmi ubudullaah ne ne yooyu yéen samay ñoñ ubudullaah wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla moom dong maa lakum min ilaahin ghayru amu ngeen keneen beneen yàlla ku dul en dehors de yàlla bu ngeen di jaamu. inni man nag axaafu alaykum adaaba yawmin aziim damay tiital dama leen tiital bu ngeen deful lii ma leen wax mbugal moo xamante ne bés bu mag la mu yowmal qiyaama xaalal malaw ña nga xam ne ñoo yor ndomboy tànk ya ñoo gën a vulnérable <laughs> waaw mbooloo ma nga xam ne jàpp nañ ne seen intérêt la woote gu bees yii di menacé <laughs> waaw di ko gëmloo peuple bi nag naan c'est pour votre bien déedéet mbooloo boo bëri assemblée ya kilifa way ndomboy tànk ya yor réew ma ak ña ña ña ca àndal ne. min qawmi mii te bokku ci ay ñoñam inna la naraka fi dalalin mubin eh, noox daal wax dëgg yàlla gis nañ ne yow daal nekkoo lu dul ci cànkute gu leer qaala mu ne leen yaa xaw qawmi laysa bi dalala mu ne leen samay ñoñ waaw dégg tegg tuuma daa bokk ci diine bul toog nit ñi di la tuumaal loo xam ne du nooru ba toog naan ba ay naa leen ak yàlla kese loolu loolu mën na am ay jamono mooy boo waxee ba pare ñu continuer di féttéerlu te sax saa boo beneen yoon fàttali leen waaw waaw bu yow nga toog rek laysa bii dalaala aw ma ak cànkute ah nekkuma ci cànkute de waaw waaw nekkuma ci de walaakinnii waaye li am ba des man mii de rasulun min rabbil alamin ndaw laa bu tukkee ci borom bindeef yi nga xam ne moo leen bind bind ma bind lépp uballighukum man nag li ma sama mission mooy li ma fi tax ñëw mooy borom bi yebal ma ci yéen mooy uballighukum ma leen di jottali dama leen di jottali képp risalati rabbi sama yónnentey boroom sama bataaxali borom sama message boroom moom laa leen di jottali lu ma leen wax moo ma ko waxloo wa ansahu lakum ma nekk koo xam ne damaa nekk rek bëggal leen yiiw te dàqal leen bëgg leen a dàqal loo xamante ne safaan la loolu de moo tax may wax lii may wax man noox allahu akbar loolu la wa ansahu lakum ma nekk koo xamante nii de dama leen di laay biir dong dax yiiw gi nga xamante ne moom laa leen bëggal man eh, eh, Nuux rahima alayhi salaatu wassalaam waaw te nag wa a'lamu ma la ta'lamun xam naa ci yàlla ah loo xamante ni nii xamu ngeen ko waaw ndax nit ki manula laayi biir comme li yenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax ne mandargaay an nasiha mandargaay eh, laayi biir ñett la waaw iltimaamul qalbi bi masaa'ibil muslimiin wa badlun nushi lahum ah wa irshaaduhum ilaa masaalihihim wa in jahilu wa karihu mu ne gis nga mandargay eh, eh, laayi biir ñett la mooy sa xol day préoccupé ci musiba yi nga xam ne jullit ñi ci lañu ne waaw yow da lay yitteel ndax yonent bay saa saa moo ne man lam yox tam képp koo xam ne yow préoccupé wu mooy lii xew ci li liy dal jullit ñi sa yoon newu ci faale woo ko ça te laisse de marbre yitteel du ko yow bokkoo ci man wala bokkoo ci ñun ci beneen riwaay waaw kon il faut premièrement mooy li nga xam ne moom la gis ki mu war a laay biir du ko def da koy da koy metti day nekk loo xam da koo préoccupé mel ni daa tëj bopp bi il faut mu mu laay biir ko waaw bu ko defee nag ba xam lool ba ba ba ba ba xam ne lii la musiba la boo xam ne mu ngi leen di yor wala ci lii muy def wala lii muy wax wala lii nga xam ne moom la dëkke wala lii muy dunde wala lii nga xam ne moom la def métier yu mel noonu wala yi nga xam ne moom la nekk ci kaw suuf di tooñ ñin ñeeg yooyu boo xam ko jiite la boo xam ko ñu jiite la waaw bi mu xamee lool nag wa badlin wa badlu nushi lahum trois deuxième mooy mu yulli dayo coonoom li gën a rafet loo mën a réparer musiba googu ci ay wax wala ay jëf yu mën a def defal mbokkam boobu lahum ngir ñoom waaw sans intérêt ñetteel bi wa irshadihim ila masalihihim mu nekk nag irshaduhum di leen di leen guider di leen orienter ila masalihihim li nga xam ne mooy ci sa leen seenu texe fa la nekk loo xam ne seen intérêt li nga xam ne moo baax ci ñoom te yàlla gërëm ko wa in jahilu bu dee ne réere nañ ko ñoom jamono jim leen koy wax wa karihuhu bëgguñu ko waaw parce biir mi nekkul ne da naan ah waa ji bëggul ma laaye biir ko kon dama koy ba déedéet sinon kon boobu benn yonent wu ñëwal waaw si naan wax nii lii mu wax li tax mu ne leen wa ana lakum nasihun eh, man dama leen di eh, kii eh, laaye biir dong gaa yi nee nañ ko yow ñun moo tax mu bàyyi ne fa la in lam tantahi yaa yaa luutu ci sayyidina Luut waaye sayyidina Nuux mi moom itam dañ koo menacé ah waaw fa kaddabuhu dañ koo weddi borom bi nee na maa ko sauvé walladiina ma'ahu fil fulk waaye dañ ko doon waaj a faagaagal mais taxul ma reede kon ñooy ne neexu leen xamuñu ko waaye neexu leen waaye loolu dinañ ñëw ci biir insha allah est loolu dañ naan la walaat bu neexul yow tout le temps waa am noo koy defee ak ci yenn jamono. waaw loolu yëpp xikma la la laaj ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana léegi al imam rahimahullahu ta'ala loolu suratu euh, euh, a'raf la euh, kon aaya boobu wax 62 wa ansahu lakum mu ne wa an huudin mooy wa qaala allahu ta'ala ikhbaaran an nuuhin sallallahu alayhi wa sallam wa ansahu lakum wa an huudinu mooy yàlla mi nga xam ne wa qaala ta'ala mi kawete yéegul ba léegi di nettali mooy ixbaaran wa ixbaaran an huudin voilà loolu mooy taqdiir bi mooy di nettali ci mbiru Seydina Huud saar boobu ba léegi mooy saar bi nga xam ne ci nekkoon noonu mooy enraf bi mu jële bi mu ne Seydina Huud mu ne wa ana Huudin sallallahu alayhi wa wa ana lakum naasihun amiin waaw ah, mu ne borom bee ngi nettali ci mbiru Seydina Hud alayhi salaatu wassalaam mu naan wa ana lakum taman kat damaa nekk ngir yéen naasixun koo xamante ne day laay aji laaya biir la amin ku wóor waaw ah, waxoon naa la bi ku wóorul moom yàlla du la yónni yàlla yónni wut yonent bu wóor waaw waaw moo tax kàccikat yi nga xamante ne nii ak wax yi nga xamante ne abatil yi neen yi israiliyaat yooyu nga xam ne ngay gis yenn tafsir yi ñi nga xam ne laa laa laa yuhsinuuna as-siyaaha ah wala as-sibaaha ah ñoom mënuñoo fee ci géeju boroom xam-xam yi ñëw rek di tibb di wax xamuñu la fa baax ak yow géej da ngay dem jël lépp dugal sa biir tey nga àl ko loo gis ci biir géej jël téere boroom xam-xam yi nag rahmatullah lool la surtout ñi nga xam ne duñu segg dañuy ñëw rek di dajale parce que la ku nekk objectif bi da taxoon a jóg am na waroon xam-xam boo xam ne comme Imaamul Buxaari dafa segg waaw téereem bi dafa segg ci ay ay sexaa ay téere yu ay xadiis yu wér yu ko am ci la segg li nga xam ne moom la indi ba pare sartal ci kawam tekkaloog tegoo boppam ne lu wér kese dugal ci téere bi moom Imaamu Muslim rahmatullah alayhima kanta imaamu Ahmad est ce que looloo doon objectif loolu doon objectif am musnadu imaamu Ahmad moo tax mënoo ñëw di comparer loolu naan voilà ça veut dire que kon bële moo gën bële moo wala kee ni mu moo moo wane ne moom moo gën li mu def non mooy ku nekk objectif am la waaw boo nee yu wér yi koy fekk waaw kay parce loolu la def objectif imaamu Ahmad loolu du objectif am objectif moo doon saxaaba bu nekk. muutal la musnad musnadu Abi Sa'id indi hadith yi mu xam ci yow yi mu jële ci yaw indi foofu wér naam wérul loolu taxu koo jóg mooy na dajale saxaaba bi ay haditham indi waaw te foofu du fa nekk di xool ay buntu fiq du ko teg ci loolu déedéet man na indi buntu hadith boo xam ne ci yawmal qiyaam lay wax jekki jóge wax ci hadith bi wax ci njàpp jóge ko wax ci hadis boo xamante ne nii ci zakat lay wax jekki wax hadis boo xamante ne nii ci miraas lay wax jekki wax boo xamante ne nii moom day wax ci takk sëy mooy moom moom la day rangaleen nekkul moom di ci yooyu looloo ko mooy moom dajale dajale parce que jamono jooju dañu soxla woon ko def yooyu waaw masaaniid yi waaw ku nekk euh, léegi sunan yi ñëw ñoom teg ci buntu fiqh yeeg walla kitaabu tahaara ngay gis abwaabu tahaara fi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ainsi de suite yooyu ñoom al imaamu Tirmidhi ñoom imaam Maaja rahmatullah ñoom loolu lépp mooy Euh, loolu dañ koo segg waaw nekk laayi biir kat ku wóorul <laughs> ñi nga xam ne nag maîtriser wuñ yooyu xamuñu yii nii dara dañuy ñëw rek fekk ñu naan la walla yenent nee nañ yenent yàlla Daawuda ak walla moom moom ak sol soldaaram ba nga xam ne daa fexe woon raylu ko ngir jël soxnaam walla iyaazu billah ah te loolu lépp kadib la ay nar yu leera a ngoog te xeeñ waaw waaw te du dëgg waaw <laughs> mooy yàlla parce que yàlla yónniwul yonent bu wóorul loolu amul loolu amul waliyub yàlla rek daa wóor kanaan la yàlla dina dina parandoo koo xam ne wóorul rawatina koo xam ne da ko yónni ci jaam koo xam ne yow yow parce que yow ñuy wax li ñuy waxal Seydina Daawud comme ni ko waxoon ci tafsir bi <laughs> alayhi euh, alayhi salaatu wassalaam premièrement bu ko waxoon sa sëriñ ñëw nga rey waa ji ko wax wala nga pare boo ko loolu mooy boo ko boo ko manul moom wallahi di ko mere mere xam ne dootu ko tudd la mooy kooku kon ñoom li ñuy wax noonu mooy kooku yow boo amoon sa ñaar dërëm doog ko dénk waaw la yàlla nag ngeen ne kooku la tànn quoi yónni ko ba pare ne inna ja'alnaaka xalifatan fil maa la def xalifa ci suuf kook la yàlla yow yàlla daal ay como lay lay def yonent wal iyaazu billah ñun damaa foog ne dañoo feebar quoi dañoo kiti kay na dañoo naan ci ndox mu bon mi wal iyaazu billah kon mu ne wa ana man sayyidna Hud lakum ñeel leen naasihun ñeel naa pour yéen aji biir amiin ku wóor suuratul A'raaf aaya 68 da xam ne nag al imaam comme ñu def sànq noonu ndax aaya bii nii borom tabaaraka wa ta'aala dane mooy bi muy nettali mbiru après Seydina Hud muy nettali Seydina Nuh muy nettali wa ilaa aadin axaahum huuda foofu la ko nettali ci suuratul A'raaf ah bi nga xam ne moom itam daa ñëw wa ilaa aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi u'budu Allaha maa lakum min ilaahin ghayruhu afalaa tattaquun qaala al-mala'u allaziina kafaruu min qawmihi innaa lanaraaka fii safaahatin inna lanaraaka fi safaahatin wa inna lanazunnuka minal kaadhibiin qaala yaa qawmi laysa bii safaahatun walaakinnii rasuulun min rabbil aalamiin uballighukum risaalaati rabbii wa ana lakum naasihun amiin loolu la mu ne wa ilaa aadin ca waa aad tribu de aad ñoom comme seen tur rek ñoom xanaa ah ñoom ñoom dañoo dañoo dépasser les bornes waaw <laughs> waaw <laughs> waaw waa aad axaahum yónni woon naa fa seen mbokk ma Huuda yonent ba alayhi salaam bu tudd Huud qaala mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoño budullah wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla moom dong maalakum min ilaahin ghayru message bi yonent yëpp benn lii la sëy naan noox wax sànk noonu ah kay mooy tawhid amul ku ñëw naan bon c'est que nag tawhid ça provient de non loolu moom mas a am ci kaw suuf yonent yëpp loolu lañ mas a woote waaw usul moom cosaan yooyu moom du changer waaw sharia yi nan la ñuy dundee ci suuf nan lañ koy euh, réglementé ban ban attey dox yooyu moom day soppeeku waaye yàlla la ñu war a jaamu moom kese lool moom amul ñu ne bon fool di nañu kenn yàlla kese dañu war a jaamu léegi sëriñ diw wala yeneen yàlla diw moom boole leen ko ci wala malaaka sàngam lool amul wala yaazu billah kon mu ne mu ne yaa qawmi yéen samay ñoñ ubudullah jaamu leen yàlla malakum min ilahin ghayru amu ngeen beneen yàlla bu ngeen war a jaamu ju dëgg de te ñàkkuloo jaamu de ay lor de afala tattaqun moo yéen ndax du ngeen ragal yàlla waay qaala yaa qaala al malaw mbooloo ma comme ni ñu waxoon sànq alladhina kafaru yor mbi ta ndomboy tànk ya yor yoruma alladina kafaru dañoo ñoo ñooma de ñooy ñi nga xamante ne leeral ñi nga am nooy ñi weddi yàlla de te suul jëf min qawmi yi ay ñoñam lan la inna la naraka fii safaha eh yow Hud yow gis nañ la yow daal yow ci rang nga tegu nga nekk ah yow da ngaa man kii wii safih nga safih mooy koo xamante ne safih ahet mooy koo xamante ni daa manque yi wiis il n'est pas quoi il n'est pas totalement dans ses bottes quoi <laughs> waaw ça veut dire que ça ak ak safaaxaa ko dal waaw mooy ak cànkute ku woo xam ne yow da ngaa am problème moom de bopp quoi voilà <laughs> wa way naata ñun wala iyaazu billaah la nazunnu ko <coughs> mooy njortuñu ah mooy ñun daal xam nañ ne yow minal kaadibiina waaw yow mii ci caaxaankat yi nga xam ne dañuy wax lu amul la waaw <laughs> waaw bu dee début bi la nga ne dañ doon wax au début laata ñu indi carotte euh, carotte bi euh, kii bâton bi di ko wax waxu ju xawara naan la wa naa te ñun sax ah eh, lanazunnuka ah yaakaar nañ ne yow daal waaye eh, yow ah jàpp nañ ne li ngay wax amul de mooy nazunnuka mooy dañu wóor ne waxu dëgg parce que wax nañ ne ko inna lanaraaka fii safaa ci ci manquiwis nga nekk fu mu ne toll saa ñëw ñëwaat ko ci manquiwis moo tax gaa amuñu benn taalibi quoi <laughs> waaw <laughs> ah. xaala mu ne leen yaa qawmi eh, yéen sama ñoom laysa bii safa ah nekkul ci man nag ak man ci wis ak defe nekkul ci man walakinni waaye man rasulu rabb rasulun min rabbil alamin ndaw laa parmi mooy loolu rasulun am ndaw min rabbil alamin bu tukkee ci mbindeef yi mu leen di wan ne kon am na yeneen man kenn laa ci ñoom waaw uballighukum man nag damaa ñëw nag leen rek jottali risalati rabbi sama eh, eh, yónnent sama bataaxalu sama borom wa ana taman kat lakum ñeel leen naasihun amin fii la al indi aji nekk nga mooy am lëkkaaleeg baabun fi nasiha ah buntu bii di wax ci le bon conseil ci laayi biir gi laayi wa ana laayi biir dongolaa pour yéen amin ku wóor laa nag mooy lépp lu ma leen wax fu leer laa ko jële waaw alhamdulillah te borom bi comme que damay jottali message am ñëwuma di jottali lu wuteeg lim ma wax déedéet lépp lu ma wax moo ma ko wax loo te dama leen mooy moo wax ma laay biir leen waaw ana lakum nasih ngir yéen nekk koo xam ne dama fee nekk rek ngir di leen laay biir kon lépp lu mu leen di woo jaamu leen yàlla génn leen ci shirk dee leen eh, jaamu seen borom ah dee leen bàyyi yim xaraamal yooyu yëpp day dugg ci nasihun amin mooy ki nga xamante ne mooy laayaate kii laayent laayewaate biir amin bu wóor un bon conseil léegi nag lii mooy aaya yi bii di ñëw insha taala kon suuratul A'raaf aaya 68 waxoon nañ ko eh? léegi bii ñëw insha ginnaaw wàllu njëkk wi ci garab gi mu li nga xamante ne mooy laay bii di ñëw bu soobee sunu borom tabaaraka wa taala ñu dugg ci xadiis yi boobu al imaam commencé wa amal xadiis fal awwal fii nag eh, eh, kii bii nag buntu bii nii dina fi indi ñetti xadiis kese la fi indi insha taala